fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaatu mi'a wa arba'atun wa sittuun baabu taxrimi isticmaali inaa'i dahabi wa inaa'i lfiddati fi l-akli wash-shurbi wat-tahaarati wa saa'iri wujuuhi l-isticmaal walillaahi alhamdu wal minna kon uh, al imaamu Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci fi ñu yemoon ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre biñ gisoon moo doon 363 baabu nahyi anil musaafara bil mushaf ila bilaadil kuffaar idaa xiifa wuquuhu bi aydil aduw walillahi alhamdu wal minna hadis bu mu fëndi woon mu doon kott benn 1794 mu doon an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam an yusaafara bil qur'aani ila ardil aduw walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi ñu jël beneen loo xamante ne nii beneen bunt ci téere bii nga xam ne ñu ngi ci euh, dernière ligne yi téere bii nga xam ne mooy kitaabul umuur al manhi anha mu insha allah mu ne chapitre baabu buntu trois cent soixante-quatre tahriimi xaraamal istimaali di jëfandikoo inaa iddahabi ndabal xa or wa inaa il fiddati waaye di jëfandikoo ndabal xaalis fil akli ci lekk wa shurbi wala naan wa taharati wala di ko jàppe wala di ko sangoo moo xam bool boo teg wala soo wala paan wala satala boo xamante ne ci xaalis la wala or wala robinet ba nga xamante ne nii ca la ndox may génne nga def ko robinet boo xam ne ndox ma ca la muy génne mooy lool or la wala xaalis wala yooyu wasaa'iri ak leneen li des wujuhi wàllu al istimaal yi ñuy jëfandikoo yoo xamante ne loolu lépp dafa xaram euh, moo tax mu indi bunt bi bunt bii nag boo fàttale ko gisoon nañu xadiis yi nga xam ne tuddoon nañ ko fi ne imaam dina ci def bunt waaye euh, gisoon nañ xadiis yi nga xam ne moom la njëkk indi fii ci euh, chapitre bi nga xamante ne moo doon chapitre cent seize baabu jawaazi shurbi min jamii al awaani at-taahira ghayri dhahabi <coughs> ghayri dhahabi wal fiddati wa jawaazi al-kar'i wa huwa ash-shurbu bil fami min an-nahri wa ghayrihi bi ghayri inaa'in wala yad wa tahriim isti'maali al-inaa'i ad-dhahabi wal fidda fi ash-shurbi wal akli wa tahaara wa saa'iri wujuuhi al-isti'maal gis nga xoolal fin bi rek ak buntu bii ñu nekk ni mu bokke woon <laughs> wa tahrim isti'mal al-ina babu tahrim isti'mal ina al-dhahab wal-fiddati fi shurb wal-akli wat-tahaara wa sa'ir wujuh al-i'mal mooy gis nga foofu na mu tudde woon benn wàll ba loolu lu jëlaat même kàddu yi même yokk ci wàññiwu ci tudde ko bunt bi waaw te ba ñuy gis hadith yi muy tudd fii nii waxoon nañ la ne mu ngi ñëw ca kanam mais leeroon nañ foofu taxoon nañ ci bu baax walillahi alhamdu wal minna moo indi fii indiwu fi laay ci kanam waaye mu ngi fi indi li nga xamante ne mooy eh, ñetti xadiis ñaari njëkk yi gisoon nañ leen dañ leen di tudd après wax la fan ñu ko gis ñuy tuddaat ko fiñ la wax léegi ci chapitre cent seize waaye njàngat yeeg yooyu yëpp de gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci jaatal léegi mooy xadiis mille sept cent kon dañuy liir ñaari njëkk yi nga xam ne ñoo bokk te gisoon nañ leen mille sept cent quatre-vingt-quinze ah, ak mille sept cent quatre-vingt-seize mu ne an ummi salamata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhi yashrabu fi aaniyati al-fiddati innamaa yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslimin rahimahullah inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aaniyati al-fiddati waz-zahab wa an Hudhayfata radiyallahu anhu annahu qaala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana 'ani al-hariiri wad-diibaaji wash-shurbi fi aaniyati az-zahabi wal-fidda wa qaal hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fi al-aaxira muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin fi saxiixayni an xudayfata radiyallaahu anhu annahu qaala samictu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu laa talbasul xariira wala diibaaji wala tashrabuu fi aaniyati dahabi walfidda wala taakuluu fi sihaafiha kon al imaam alxaafidu Nawawi mu ñëndi ñaari xadiis yii nii ah nga xamante ne nii ñoom gisoon nañ leen yi njëkk mu ne waan ummi sal mu ne waan ummi salamata muy jële ci Hind si yowoon ci suñu yaay ummu salama di zawji nabi di soxna yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi anna rasulallahi mu nekk ne ndawal yàlla li sallallahu qaala nee na alladi ka nga xam ne yashrabu day naan fii aaniyatil fidda ci ndabal xaalis innama xaalis fiir innama dëgg-dëgg kooku na xam ne yu jar jiru day bux buxi ak ah, onomatopée la comme niñ la ko waxoon waaw <coughs> di gargouiller <laughs> da yu jar jiru fii batnihi ca biiram naara jahannama loolee mooy comme safaraaw jahannama la doon taal ci biiram rek waaw di bux bux yi am na naaru jahannama am na naara jahannama voilà mu ne muttafaqun alayhi hadith bi imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaayatin li Muslim am na nu ko Muslim dong moom indi rahimahullah dane foofu yeneen saa salaam sayyidatu Ummu radiyallahu anhu dana yoneen saa salam nee na inna alladhi ya'kulu kii lekk aw yashrabu wala muy naan ndax bële yashrabu kese la waxoon alladhi yashrabu fii aniyati dhahab moo tax imam Daawud ne <laughs> gisul riwaaya bii quoi <laughs> bii wax le wala lekk wala mu ne waaye liñ tere daal mooy naan ci ndabal xaalis ak or mais bu dee lekk grawul xam nga saa yi rek <laughs> gisal nañ ci ba ñuy gis foofu masala yooyu taxawoon nañ ci ak ni nga xam ne noonu la ko imaam an-Nawawi doon bale kaddu yooyu lillahi alhamdu wal minna mu ne kon wa fii riwaayatin kon li muslim inna alladhi waaja nga xam ne yàqulu góor ak jigéen a ci am di lekk aw yashrab wala muy naan fii aaniyatil fiddati wa dhahab mooy lan innama yujarjiru lekk ci ndabal xaalis wala or liy buux buuxi sa biir ba mooy safaraaw jahannam moo yaa ngi lekk nii mu neex ndekete yu yow sa réalité ja safara mooy bu la ko yàlla loolu mooy biir jahannama la la jëme waaw waaw alladina yaakuluna amwaal al yataama zulma innama yaakuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira sa'ira waaw borom bi ne gaa yi nga xam ne ñoo naan ndill naan till di lekk alalu jirim yi ci loo xam ne tooñ la ñooñu na leen leer ne ñu ngay lekk ñu naan ah ay diw moom dundum gi neex na de ndekete yow alay jiri alalu jirim ji lay la jàpp noonu kooku na ko leer na li muy lekk dekkul lu dul mooy safara hmm? safara lay lekk te dina xel séef na bu deewewe noonu bu ko borom bi jéggalul sa'ir safara way lakkata du fay fa lay kon xadis boobu mooy bu yaay mu léegi <coughs> mu ne waan Xudayfata mu ngi jële ci beneen sahaaba di sayyidina Xudayfa ibn al-Yaman mu ne radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne qaala an inna mu ne inna nabiyya bokk dana qaala Hudayfa radiyallahu anhu qaala inna nabiyya mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nahaana moo ñu interdire moo ñu aay moo ñu tere anil hariiri ñuy sol sooy soie wa diibaaj mooy bu diis bi waaw sooy bu diis bi wa shurbi ak li nga xamante ne di naan fii aaniyati zahab wal fidda ak di naan ci ndabal li nga xam ne mooy ndabal or la wal fi ak ndabal xaalis ah waqaala waxul nag ñu dajale leen de te ne yow boo ci naat mooy boo ci utiliser benn bu nekk nga dajale xaalis beeg or bi defee ko kaas boobu moo yem moo xam moom bu ci nekk bu wéetee loolu lépp loolu lañ ñu tere waqaala mu ne hunna lahum mu ne hunna gis nga yii nii façon ndab yi lahum ñeel na leen ñoom yéefér yi tudd leen ndax amuñu solo hunna ndab yu mel nii de ndamul xaalis ak or lahum ñoom la ñeel yéeféri fi dunya fii ci àddina gu doyale gi te tekkiwul dara te gaaw a jeex wahiya te ñoom ndab yooyee lakum yéen la ñeel fil aaxira mooy alaaxira moom jullit ñi lañ fay am ay ndab yoo xam ne ci wurus ak or waaw foofu nag lañ ñu ko dencale yàkkamti nag bu la taxee utiliser yi yooyu saa sam waxoon na ci yenn xadiis comme niñ ko gisoon ba ñuy gis xadiis yi kene ki ci lekk fii bi ci lekk ëllëg wala ku ci naane ëllëg ko ci loo xamante ne nii vraiment jàjj na ku nekk mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al Bukhari naka noon imam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa fi riwayatin fi sahihayni mu ne am na hadis bi nu mu ñëwi te boo demee mu ngi sahihayni di yaani sahih sahih imam al Bukhari Muslim rahmatullah alayhima an Hudhayfa ba léegi yéjël Sayyidina Hudhayfa radiyallahu anhu qaala mu ne sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa muy dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi di wax naan laa talbasu gallawaay bu leen solal harira sooy wala diibaaj du yaagante ne bu woyof bi waaye du yaagante ne bu diis bi wala tashrabu te bu leen di naan fii aniyati zahabi hmm? bu leen di naane ci li nga xam ne mooy ndab ak kopp ak kaas wala récipient bool plate couvercle ci assiette yi nga xamante ne ñii ci or la ci wal fiddati wala ak xaalis loolu bu leen ci lekk wala takulu bu ci naan wala takulu ta bu leen lekk fii si xaafihaa ci seen assiette ci seen ndab yi seen plateau yi plat yi bépp bu ci ndaw ak ko def léegi ñaari xadiis yi la al imaam al xaafiz an indi ñaari xadiis yi dañoo romboon en bi njëkk indi bu yaa Umu Salama moom lañ mujj woon gis ci biñ la biñ leen tegalee leen gisee fële buntu biñ la fàttal léegi chapitre onze cent seize dalee na bu Seydina Xudayfa bi la jiitaloon door a teg bu yaa Umu Salama bi kaay nga xool ni mu ko indi woon wax nañ la ci buntu bi nga xam ne moo bii bi presque benn la changé ni mu leen tudde foofu nii la ko waxoon mu ne woon an Xudayfata radiyallahu anhu qaal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana an al-hariir wad-diibaaj wash-shurbi fii aaniyati adh-dhahabi fi ad al-aaxira muttafaqun alayhi moom foofu kese indawaatul beneen bi mu ne indi fii woole ci ne bu leen sol mm, ñi nga xamante ne al alxarira wala diibaaj waa la tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha boobu indi ko woon foofu léegi mu tegoon ci hadith sept cent boobu moo doon hadith sept cent soixante-dix-sept après mu teg ci hadith cent soixante-dix-huit mooy bi yaa Ummu Salama bi mu jiital ci buntu bi ñu nekk moom la mu jëwoon mu ne waan Ummu Salamata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi aaniyatil fidda hmm, innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam voilà noonu la ko waxoon muttafaqun alayhi ba pare mu noon wa fi riwaayatin li muslim inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aaniyatil fiddati wadh-dhahab mu ne waat wa fi riwaayatin lahu man shariba fi inaa'in min dhahabin aw fidda fa innama yujarjiru fi batnihi naaran min jahannam gis nga nii la ko ëndee woon foofu te moo doon xadiis yi mujjoon ñaar yooyu ñoo mujjoon ci buntu boobale moo tax lépp loo xam ne waroon nañ koo fee wax fii gisoon nañ ko foofu ci ak yaatal walillahi alhamdu wal na moo tax du nekk loo xamante ne lu ñuy taxawaat la yaa vay ni nga xamee ne noonu lay mbir yi di demee bu soobee sa borom léegi nag mu def xanaa lenn rek lu ñuy wax ci ñaari xadiis yi mooy lëkkaale di ñu am ak bunt bi te waxoon nañ ko ci buntu ba parce boobu sa saa see nga fin ba moo lii rek mooy di wane xaraamalu di utiliser di jëfandikoo ndabal xaalis ndabal or ak xaalis moo xam ci lekk wala naan wala di jàpp ak yeneen façon utiliser yëpp waxoon nañ la boobu ba mu des takkaayu jigéen ñi loolu dañ ko ci génne mais sinon lekk ak naan même jigéen ñi ci lañu waaw ak di ko orner sa kër yooyu yëpp dafa xaraam ak jël sa porte boo xamante ne porte bi c'est en or wala xaalis de toute façon sàcc yi ngay woo rek dañu ñëw daaj jël la ko <laughs> yóbbu. mais def nga lu xaraam waaw tagg ay ay ay ay ay ay or dafa xaraam ci góor waaw dafa xaraam ci góor six grammes d'argent ci wàllu a euh, xaalis loolu moo possible ci góor entre six grammes wala ay quatre virgule euh, vingt vingt cinq grammes côté yooyu la voilà voilà loolu mooy li dagan euh, ci wàllu góor ci wàllu xaalis mais pas or góor moom dafa xaraam muy ami takkaayam comme li nga xam ne ñu bari daa mel ni loolu xamuñu ci xamuñu xadiis yi yonent ma lay saa saam bi wax te boo delloo ci xadiis yooyu 777 yooyu ak 778 taxawoon nañ bu baax yeneen xadiis yi ne ba imaam daa Dawud ak yooyu yeneen saa salaam yi nga xam ne ci la gisoon waa ji takk or bi ah ak ba pare ak ba pare mu dindi ko mu wax ko la mu koy wax mu dindi mu mu dindi ko ut bu xaalis. ut bu përëm bu bu bu bu kii bu weñ ak yu mel noonu yëpp loolu yëpp gisoon nañ ko dellul foofale di wane ne xaraamiti goo xam ne lool la xaraam même bu dee siiw na waaw ay takk ay ay caq ay jaaru ay takk ay kii loolu dafa xaraam ci góor waaw waaw waaw loolu dafa xaraam ci góor muy takk yooyu waaw lu jara bàyyi xel la nag loo xam ne léeg-léeg gars yi dafa siiw wala dañuy gis ñu ne kilifa sàngam ñu gis ko ab photoom ne sàng moom day yor ay takkaayam day takk ay chaîne ci baat bi léeg-léeg sax ci loxo bi lu nekk loolu lépp taxul mu baax teggiwul dara ci waxu ci bi sallallahu alayhi te ci moom moom ko sol amu ci benn yoon amu ci benn droit soit nag da xam na ko def lu ko neex walla mu topp bakkanam kooku yarul bakkanam bay mën a yar kenn waaw wala muy xamu ko parce na ñoo xam ne xamuñu ko ah waaw te loolu sax mooy ngànt bi gën a rëy bi gën a baax bu ñu leen mën a wutal ñu bari xamuñu ko ñeen ñi nag dañoo rëy parce gis nañ diw def ko waaw léegi ñu koy ñoo xam ne dañuy indi xadiis yi di wax am na am na yow xeetu ibaab yi di tere yi ibaab yee tere yi <laughs> yépp ibaab yi noo tere lii yonent bay saab saab wax mu leer nañ nekk ci sax yi nekk ci ba ba sax yi am yéen ka kañ la waaw ngeen ñëw gaa yi ñëw di leeral njàngale yeneen saa saam ngeen mere leen naan ñoom moo tere mbir mi wax naa la dëgg kenn du ko xool ci fan la jóge fu mu man di jóge mooy est ce que mbir mi dëgg la wala déet waaw est ce que mbir mi dëgg la wala déet te kilifa sàngam nag mi nga xam ne da ngeen ko mystifier jàpp ne moom du def lu dul lu baax moo ko def ak keneen def ko c'est la même moom sax bu ko defee lay gën a parce que day may gaa yi ñu ñeme di def lu yàlla xaraamal waaw naan moom bu baaxul woon du moo leen gën a xam xadiis yi ngeen di wax réeru ko te pourtant def na ko mais après loolu loolu xam nga lu muy tekki mooy yow loolu nga wax noonu mooy daa ñeme yàlla nga bëgg a wax waaw mooy xadiis yi ngay wax xam dafa bee riiwu ko mooy dafa ñeme yàlla parce que yeneen saa sam du wax na kii utiliser yi lii bux buxi di ko naane ak di ko kii nga gis këram mu mu ko léeg-léeg fi muy toog ci boppam chaise bi c'est en or gars yi di ko bakkoo di ko raaye ko fóona ko def lu ne ma yeen yéen yéen yéen a feebar yéen bu ngeen demoon ca les bouddhistes lu ngeen di def ñoom fépp or la duggal temple bouddhiste yi <laughs> da ngeen di raaye ko fóon loolu laa tax bu baax walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah ay chaise ay kii yooyu yépp ngir dàq bëtu nit ñi rek ci boppam xëcc bëtu nit ñi ci boppam di jaay ne mooy dara ak dara du dara waaw bu ree xam na kooku moo gën a garaawle bu dee xamul nag mooy kooku jarul ngeen xamal ko laayi ko biir jeex na léegi nag lëkkaale bi kon leer na yonent bari saa saa baax xadiis bu njëkk bi luy wane nag jëfandiku yii ci lekk ak naan dafa xaram mooy dane alladi yashrabu kiy naan fii aniyatil fidda ci ndabal xaalis innama yujarjiru liy buux buuxi ci biiram di fii batnihi naari jahannam mooy safaral jahannam Ah, la lekk googu mu def tax moom lay def ci biir muy box box yi beneen riwaay bu ne alladi yàqul inna alladi yàqulu aw yashrabu ki nga xam ne mooy lekk wala muy naan waaw nga xam ne ñi nga daa imaam Daawud rahimahullah mi doon wax ne az-Zahiri kenn mbir mi moom ci naan kese la riwaay yi dañuy leeral ne non du daan kese lekk yi ci la voilà loolu lépp di wane parce que quand dañ cee tëg koo mbugal moo xam ne yow qiyam ak tamit bu koy lekk la réalité des choses mooy jamono ji muy lekk ni dëgg-dëgg jahannamaay box box ci biiram Allahu akbar beneen bi bu sëy naa Xudayfa mu ne leen saasam nahaana an ñil xariir loolu góor ñi lay wax sooy wa diibaaj ak bu diis bi waaw wa shurbi fi aniyati dhahabi dinaa ne ndabal récipient ak li nga xam ne mooy xaalis mu ne lool hunna la hunna fi dunya hunna la fi dunya ñoom la ñeel yéeféeri fii ci àddina kon ñeelu ñu ñun jullit waaw wa hiya lakum te yéen la ñeel nag fil aaxira waaw mu ngi noonu mooy comme sàngara fi rek ñu ne ko fi naan fii doo ko naan ëllëg yooyu yëpp ay mbir lu yoo xam ne day jàjj jaam bi ci yooyu waaw yéegi beneen riwaay mu ne yonent saa mu ne Seydina Xudayfa mu ne dégg na saa sam ne laa talbasu bu leen sol alxariira yéen góor ñi sooy lu mu rafet rafet dañ la ko may ki la ko may xamul mais garaawul da nga koy xamal rek ne ko ah ndax gis nañu leen sa salaam keroog as-Sa'b ibn Jassaama ah, radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ko rëbbal ximaaran wahshiyan benn mbaam àll muy euh, euh, zèbre ñëw di ko jox fekk dafa armaaloon da koo delloo. bi mu gisee mu mel ni affaire bi xaw na ci am déception quoi le fait que nga jox yeneen saa saa am kado jëlu ko mu ne ñun delluñu ko inna lan naruddaha alay waaw gis nga yàpp yi nga ñu jox lan naruddu alayka illa an inna anna haram <laughs> parce que ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo armal dañoo nekk ci sacralisation te moom la ko rëbbal looloo tax kon mooy leeral boobu te gisoon nañ tamit xaritam bi nga xam ne daa ñëwoon moom alayhi salaam kooku nga am na ndoom boobu ñëwoon doon ko gëjoon ko gis lool ñëw ëndil ko kado ya def kado ya ay daam saaj la ay jaar yoo xam ne sàngara lañ ci def mu naa ko kado baa ngi nii mu ne ko lii la mu naan ko sàngara si la lii mooy kado bi mu ne ko xanaa xamoo yàlla da koo tere am waa ko déey mooy gis nga mooy buñ la joxee mooy ki lay jox man naa bañ a xam waaw dalaa defal yére boo xam ne boo vraiment ab t-shirt bu rafet la mais nag sauf que c'est en soie boo gisee da ngay foog ne affaire bi soie la ne kii yow xamoo ci dara sa soxna si ne la waaw ah ni yaay ni yaay koo jële sa yére bi ah sa yére bi rafet na dama xool jege xool ah yére bi de soie la yow doo fee eh, si yàqal nga ma sama affaire wala waroo ma ko woon a waax wala déedéet da ngaa war a sant yàlla <laughs> gërëm ko ba la xamalee loo xam ne yeneen saa sam neewoon na bu leen ko sol da nga ko naroon a sol ci njuumte ki la ko xamal kay da nga koo a sant mil mil mil cant xanaa waaw wala diibaaj bu leen jël diibaaj di ko sol di ko sangoo di ko muuroo di ko nangam mu di ko teg seen kaw non di wane da ngeen a raffiné benn écharpe boo xam ne c'est en diibaaj non déedéet wala ay gants yoo xamante ne loolu lép ci la sol kawas gants lépp ci yoo xam ne ci sooy bu euh, diis boobu la bu leen ko defan ah. wala tashrabu fi aniyati dhahab bu leen naane ci ndabal or ak xaalis voilà ndax lan mu ne wala takulu te bu leen lekk fii si xaafiyaa ci assiette yi waaw da dem benn réception wala yooyu ñu tegal la yooyu wala benn ngénte mais ñoom xamuñu yooyu bon dañu am alal rek waaw que ne ndab yooyu moom bés bu rafet lañ koy génne nga ñëw xam nga ñu taajal la loo xamante ne assiette boo xam ne ci lañu def yëf def benn genre banque mais bi nga xoolee gis nga ne ah bon affaire yi nag lii nii euh, ñooy plate yi di leret nga waaw lii moom ñu ne la non c'est des kii c'est des c'est des en or et jours sont argent nga ne ah doo taxaw naan bon mise en place biñ def def nañ ci mbir yi yow bu boobaa waroo ah loolu nag te maa noppe rek te bañ lekk rek bàyyi leen déedéet doo da wax. da naan def nañ ci def nañ ci yëf yi voilà gâteau yi se ñuy gar chef bi mu ngi fee moo ko présenté lépp ndi def nañ ko ci assiette yu mel noonu mais nga ne leen mais sauf que le souci yéen yeneen saa salaam dañuy war a taquru fii sihaafiha quoi nee na la tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda hadis moom ci sahihayn hadis yi na Hudayfa ah radiyallahu anhu te ne yeneen saa salaam bu leen lekk ci ndawal ah or ak xaalis te bu leen. lekk tamit bu leen naan ci ndabal foor xaalis te bu leen lekk ci li nga xam ne mooy seeni assiette voilà ba pare mu ne boo lool c'est pour ñoom ñi nga xamante ne ñooy yéeféri fii ci àddina euh, pour ñun la alaaxira ah léegi yow boo waxee wax nga pare nga ci yow moom ñoom est ce que dañuy lekk ak jaral na leen ñu ne dañuy dañuy kiiwaat xaw nga loolu gaa yaa jaral boobu ah foog nga ragalu jàll moom <laughs> chef bi war a defaraat lépp. ñu dindi la <laughs> loolu moom foog nga ragal yàlla de mais yow moom ñoom ragal nañu yàlla ñu yàlla loolu du sa affaire yow moom amoo droit ci lekk waaw def nga wax nga li nga war a wax léegi nag jógal nag nga avancé nga dem sa yoon waaw loolu mooy li nga xamante ne yow loolee nga war a def voilà wallahu taala alam kon loolu la <laughs> wallahu taala alam léegi nag al imam an-Nawawi moo de xadis bu mujj muy xadis mujj boo xam ne masala bi muy wax gisoon nañ ko tamit ci masala bunt bi ñu génne mooy ñaari xadis yi dañ ko jëkkoon a gis alhamdulillah qaala al imaam al xaafiz muy xadis bon bala ñu jàll xadis ni mille sept cent quatre-vingt-seize mooy cent xadis a ñu dese inshaa Allah ndax xadis eh, eh, eh, Riyaad bi huit cent quatre-vingt-seize xadis la voilà mooy sans hadis moo ñu defe insha allahu taala mooy ndax mille huit cent te loolu moo doon mille sept cent quatre-vingt-seize hadis yi naa Xudayfa bi mooy mille sept cent quatre-vingt-seize léegi nag ñu jàll ci kon bu mujj bi fii ci suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna